أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا لتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكبروا الله على ما هداكم على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين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 ci suñu jotaay bi weesu gisoon ci tàmbalik li nga xam ne moom mooy kitaabul umra eh, te ñu koy wax tamit abwaabul umra ñu gisoon ci baabu wujubil wujubil umrati wa wa fadliha bunt bi nga xam ne moom mooy wax ngëneelu umra ak maanaam eh, waru umra ak ngëneelam ñu gisoon ci wax sayyidina abdullah ibn umar ibnu xattaabi radiyallahu anhuma mu ne laysa ahadun illaa wa alayhi hujjat hajjat laysa wa alayhi hajjatun wa amul kenn lu dul ne war na ci kawam war na ci moom ak ak umra ñu gisoon tamit hadith sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma ci wax ji nga xam ne moom la wax ne hajj ak umra maanaam umra de dafa war mu ne la qarinatuha fi kitabillah ndax moom mooy li lëkkaloo ak aj ci téere yàlla bi te borom bi subhaanahu wa ta'ala dafa wax ne wa atimul hajja wal umrata lillah ñu ngeen mottale aj ak umra te yàlla rek tax gisoon nañu li nga xamante ne moom mooy wuute yi borom xam-xam yi wuute rahmatullah alayhim ci boobu bunt te ñu gisoon ni amaan na li gën a dëgër insha allahu ta'ala mooy wax ji nga xamante ne moom la fuqaha Malik Hanafi yeeg Maliki wax rahmatullah alayhim ci ne aj ak umra maanaam eh, li nga xamante ne moom mooy li gën a maanaam mooy mooy ne umra ci boppam du du farata ñu gisoon ci hadith Seydina Abdullah eh, Seydina Abu Hurayrata radiyallahu anhu mu ne Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa dafa wax ne al umratu ila al umrati kaffaratun lima baynahuma wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al janna umra ba ca beneen umra ba day faral li nga xam ne moom moo nekk ci seen diggante waaye aj boo xamante ne bu baax la ñu defe ko nu baax te wala boog aj boo ne borom bi subhaanahu wa ta'aala nangu ko na ko loolu de amul benn pay lu dul euh, aljanna léegi nag imam al-Bukhari rahimahullahu taala ne baabu man i'tamara qabla al-hajj baabu buntu man i'tamara képp koo xamante ne buntu ko nga xamante ne dafa umra qabla al lu jiitu muy aj maanaam fii li muy wax moom mooy li nga xam ne moom mooy tamattu wala boog muy al-qiran maanaam ci ñaar yooyu yëpp nit ki day def umra ginnaaw gi mu daal def aj mu daal leen di lëkkale bu fekkente ne dafa o def tamattu moom mooy day daal di simmeeku ginnaaw laata bisu aj yi di ñëw amma ki nga xamante ne moom dafa def xiraan moom bu simmeeku comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee woon ci kitaabul xaj ji amma imam al-Bukhari rahimahullahu taala di indi fii maanaam di wane ne umra du nekk loo xamante ne da nga koy def du du rek daa iman maanaam da ngay jug rek ngir umra yi kese kese boo ko defee saa yu umra ba rek nga daal di dox dem ñibbi déedéet léeg-léeg mu def naa umra fekk da ngay umra laataa ngay aj comme ni nga xam ne noonu lañ ko woon ci suñu jotaay bi weesu ne ñetti xeetu umra yi ñoom am nañ umratul umratul ifrad am na mm-hmm. naka noonu umratul tamattu uh, wala ak tamattu fil umra ak al qiran fil umra maanaam ñett yëpp am nañ comme li nga xamante ne noonu la amee ci aj <coughs> te li nga xamante ne moom mooy atte yi muy armal yi nga xamante ne moom mooy atte armaluk ak muy jëm atte yi nga xamante ne ñoom ñooy atte armaluk umra léegi kon lool moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala di leeral buntu boobu moo tax mu daal di indi buntu bii mu maam di leeral lool mu na qaala bil isnaad al-muttasil fi al-kitaab li haddathanaa Ahmad ibn Muhammad ibn Muusaa Abul Abbaas al-Marwazi rahimahullahu taala léegi koo xam ne maanaam uh, imam al ak imam uh, uh, at-Tirmidhi ak an-Nasaa'i solo nañ ci moom ak imam Abu Dawud itam rahmatullahi alayhim mu ngi génn àdduna deux cent trente-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokk ci fukkeelu génération bi moom mu ne qaala axbarana Abdullahi muy ibnul Mubaarak te moom lu bari lu mu solo la ci al-imaam ibnul Mubaarak al-Marwazi rahimahullah mu ne qaala axbarana ibnu Jurayj mooy al-imaam Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibnu Jurayj rahimahullahu ta'ala mu ne anna Ikrima muy mawla ibn Abbaas radiyallahu anhumaa mooy Ikrimatu ibnu Xaalid moom la am na Ikrimata ibn Khalid mooy mawla Ibn Abbas sa'ala laaj na Ibn Umar sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma laaj na ko anil umrati ci mbiru umra qabla al lu jiitu ngay aj maanaam ne ngir nit ndax nit maanaam voilà masala bi da beneen mbir daf cee nekk maanaam ci tax imam al-Bukhari indi ko di ko leeral mooy ne nit ñi bu ñu déggee ne dañoo war a umra ji Euh, dañoo war a aji ji dañuy foog ne maanaam comme que aj moom mooy farata et que umra wala umra moom sunna la maanaam sunnatu muakkada la wala bokk ñu ne aj farata la umra maanaam war dafa war wala bokk ñu ne aj ak umra yëpp dañoo war waaye nag war gi nga xamante ne moom la aj gi war moom moo ëpp doole li nga xam ne mooy war gi nga xam ne moom la umra war dañuy foog ne waruñu mën a dem umra ji maanaam ñëw dem umra ji laataa fekk ajaguñu mm-hmm. maanaam dañuy foog ne daal non um, aj baax na umra baax na waaye daal man balaa may umra damay dem aji ji ba noppi ndax aj mooy farata maanaam loolu tamit muy tontuwaale ci mm-hmm. laaj bu mel noonu euh, ne Seydina Abdullah ibn Umar dañ koo laaj ne ko ndax umra maanaam laaj ko umra laataa ñuy aj fa qaala mu ne laa ba sa aayul maanaam dara nekku ci qaala Ikrima Ikrima moom na Xaalid rahimahullah ne qaala ibnu Umar sayyidina Abdullah ibnu Umar radiyallahu anhuma teg ci ne i'tamara umra na annabi yonent bi sallallahu alayhi qabla lu jiitu an yahujja muy aj maanaam ne yonent bi sallallahu alayhi umra na laataa muy aj comme ni nga xam ne noonu la ñuy gisee ne ñeenti yoon la umra ci dundam sallallahu alayhi wa wax nañ ne ñett la tamit waaye ñeent yoon moom la umra moom yonent bi sallallahu alayhi mooy ci li sax ànd ak loolu yëpp maanaam am na ci ay umra yoo xamante ne ci biir maanaam defoon na ko laataa muy aj ci lu ñu lu amul benn sikki sàkka ngir ne yenent bi sallallahu alayhi weer yi mu mujje dund ci kaw suuf weer yooyu ci la aje woon maanaam bi mu ajijee bi mu dellu see bi mu delloo ñaari weer la dundat sallallahu alayhi wasallam maanaam kon te benn yoon la mës a aj mës ta aj ci addunaam lu dul benn yoon boobu maanaam aj gi nga xam ne mooy ajjub l'islam te laataa loolu yëpp umra woon na loolu kon day tegtale ne mënef naa dem umra ji laataa nit ki di euh, aj mu ne wa qaala Ibrahim euh, ibn Sa'd mooy ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Awf mm-hmm. Abu Ishaq al-Qurashi rahimahullahu ta'ala an ibn gisoon nañ ko ci mm, kitaabul hajj an ibn Ishaq mooy al-imam Muhammad ibn Ishaq euh, rahimahullahu ta'ala sahibul maghazi Ah, muy imam bu mag boobu mu ne haddathani Ikrimah ibn Khalid moom maanaam la maanaam ngir ne moom ne Ishaq ah, moom mudallis la maanaam kon moom hmm. ah, day daal di aajo ci ay mbiram mu ne wax na ma mu ne sa'altu mu ne ne annahu qaala sa'altu laaj na ibn Umar sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu anhu mislahu lu mel ni maanaam li nga xamante ne moom mooy hadith bi Euh, al imam ibn Jurayj solowee ci Ikrima maanaam lu mel noonu la al imam ibn Ishaq solowee ci euh, Ikrima mu laaj ne ne maanaam mu laaj Seydina Abd euh, maanaam ne laaj na Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu maanaam ne Ikrima mi nga xamante moom ñaar ñoo soloo ci moom ibn Ishaq soloo na ci moom ibn Jurayj soloo na ci moom te laaj bi maanaam jëmmi xadiis bi ibn Euh, euh, bi ak bi bi juree Jurayj soloowe mooy jëmmi xadis bi Ibnu Ishaq soloowe maanaam loolu ngir dëgëral xadis bi la euh, moo tax mu daal indi buntu yi mu ne qaala haddasanaa Amr ibn Ali te moom mooy al-Fallaas rahimahullahu bokk ci ñi nga xam ne ñoom euh, ashaabu kutubu sitta dañoo solo ci moom mm-hmm. mu ne qaala haddathana Abu Aasim te mooy ad-Dahhaak ibn Makhlad an-Nabil mm-hmm. rahimahullahu bokk tamit ci maanaam nekk imaam maam sëriñ ci imaam al-Bukhari rahimahullah fii mu solo ci ku solowee ci moom mu ne qaala akhbarana Ibn Jurayj maanaam muy euh, Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn euh, Jurayj comme ni nga xamante ne foofu tamit da gis ne eh, foofu tamit Ibn Jurayj Euh, euh, Abu Asim solo na ci moom comme ni nga xamante ne noonu la Abdullah ibn Mubarak al-Marwazi solowee ci moom mu ne qaala qaala Ikrima ibn Khalid moom nee na sa'altu laaj na ibn Umar sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma maam ngi gis ne kon euh, ci niveau bu ne am na luy dëgëral mbir mi loolu moom la ñuy wax aziz maanaam ci hadith Ah, Ikrimat ibn Khalid ibn al-As naaw ah, bokkut ak al-Makhzumi mawla Ibn Abbas radiyallahu anhu jazakumullahu khairan Abu Khalid kii tamit gisoon nañ ko mhm. maanaam jëmmi Ikrima bi laa gisoon nañ ko tamit hmm? jazakumullahu khairan voilà moom ah, moom it waa Makka la mhm. maanaam comme kële waa Makka la mais benn lañ maanaam jazakumullahu khairan voilà ala kulli haal voilà li nga xamante ne kon maanaam moom mooy xa loolu la ñuy wax xaafis mooy loo xamante ne ci ña càllale maanaam ci niveau bu nekk ñaari nit ña nga fa maanaam euh, kon euh, loolu exemple la ne mislahu ci xadis bu mel noonu xadis bi euh, imam al Bukhari rahimahullahu ta'ala fii rek la ko indi nii donte dina ko indiwaat maanaam ci xadis boo xam ne bu Sayyidina al Barra ibn Azib la radiyallahu ta'ala anhuma amma imam Abu Dawud rahimahullahu taala tamit solo na ko xadis numéro mille neuf cent quatre-vingt-six mu nekk xadis boo xamante ne imam al-Bukhari daf ko wéetoo wallif imam Muslim rahimahullahu taala imam Ahmad ibn Hanbal solo na ko xadis numéro cinq mille soixante-neuf ak six mille quatre cent soixante-quinze ñu gis ne xadis bi ashaabu kutubu sitta ñaar ñoom ñoo solo mu imam al-Bukhari ak imam Abu Dawud te it képp ku ko solo ci ñoom ñaar itam maanaam ñoom ñëpp biñ ko solo benn yoon rek lañ ko amma imaamu muslim ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo des te mooy imaamu at-Tirmidhi euh, an Maaja ñoom ñëpp kenn soloowu ko ci rahimallahu al-jamii' mu ne baabun kami kami atamara nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam baabun bunte ngi nii boo xam ne day wax kam ana ñaata yaa moom moom la umra an nabi bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam mbir la nag moo xamante ne liñ ci xamee moom mooy euh, lan mooy dundu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa ak nan moom mooy ay doxalinam comme li nga xamante ne nit ki maanaam ñi nga xamante ne dañoo nekk ci ay caaxaan wala ci ay fo wala yeneen ak yeneen dañuy bëgg di xam maanaam masalan euh, diw sàngam ñaata film la joué wala diw sàngam euh, ñaata bit la dugal wala xeetu mel noonu yooyu nag bu fekkente ne ñooñu ngir dañoo sopp ñooñu dañuy bëgg di yittewoo lu mel noonu ñun dañoo war di yittewoo tamit yenente bi sallallahu alayhi wasallam ay jëfam ay doxalinam ana tamit maanaam lan laa ak ñaata yoon la ko def ak naka la ko doon defee maanaam lool moom mooy li nga xamante ne moom mooy li ràññeeku imam al-Bukhari kon rahimahullahu taala comme li nga xam ne moom mooy adam daa iman di wan nit ñi li nga xamante ne moom mooy doxalinu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ak tamit di firtal nit ñi ci ñuy xam dëgg-dëgg lan mooy lii nga xam ne mooy aada ak doxalinu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci mbir yu ne muy leeral fii maanaam ñaata kon la imam la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam umra ci ay umra waxoon nañ ne ñeent la euh, comme ni nga xamante ne noon dinañ ko gis insha allahu taala mun a qaala bil isnaadil muttasil fi al kitaab li haddathana Qutaybah moom mooy ibn Sa'id Jamil ibn Tarif ah, ibn Abdullah Saqafi rahimahullahu ta'ala moom tamit eh, gisoon nañ ko rahimahullahu ta'ala lu bari mu ne qaala haddathana eh, Jarir mu ibn Abdul Hamid ibn Jarir eh, Abu Abdullah ad-Dabbi ar-Razi nekk qaadi waa Kufa rahimahullahu ta'ala mu ne an Mansuur mooy ibn al-Mu'tamir Abu Attab as-Sulami al-Kufi rahimahullahu ta'ala mu ne an Mujahid te moom mooy ibn Jabr Euh, al-Makhzumi rahimahullahu ta'ala mu ne qaala daxaltu dugg na ana man wa Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam ah, euh, radiyallahu ta'ala anhuma al-masjid ci jumaa ji fa iza ñu ngi fay fekk Abdullah ibn Umar muy ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhuma jaalisun mu daal di toog ila hujrati Aisha ci euh, néegu soxna Aisha radiyallahu ta'ala anha maanaam nga xamante ne kon ñoom ñu ñëw mu ñëw fekk ko kon ci jumaa Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mais mu fekk ko mu toog ci euh, fi nga xam ne moom mooy place yu néegu soxna Aysa radiyallahu anha wa iza fekk nag naasu nit ñi yu salluna ñu ngi julli fil masjidi ci jumaa ji salaatu duha julli yoor yoor qaala mu ne fasa'alnaahu fasa'alnaahu ñu laaj ko an salaatihim ci seen julli yi fa qaala mu ne bid'atun bidaa la maanaam julli yoor yoor mu ne leen la ñu laaj ko mbiru julli yoo yoor mu ne leen Euh, lii nag gisoon nañ ko biñ tollee ci euh, kitaabul ayday ni la yaakaar na euh, mooy ne li muy te wax ne bid'a la du maanaam tegtalewul ne jullig yor yoor bid'a la ngir ne xam nañ ni jullig yoor yoor du bid'a bu tukkee ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye dafa am ay wàll yoo xamante ne moom lañ mën a gisee mbir mi bu njëkk bi moom mooy ne julli gi nga xamante ne moom mooy def ko maanaam daa iman di ko def loolu mooy bid'a ngir ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam xame wuñ ko loolu liñ ko xame mooy defoon na ko ci kër sayd euh, sayyidatna ummu haani radiyallahu anha ci bisu fathu makka waaye nekkul ne bis bu nekk lay julli yoor yoor ci li nga xamante ne moom la ñu xam loolu mooy benn ñaareel bi ci des moom mooy mu wax ne julli yoor yoor noonu bid'a la ngir ne yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam doonu ko def ci jàkka yi te ñoom kon def gi nga xam ne moom lañ koy def ci jàkka yi loolu ci jëmmi boppam wala ci jumaa ji loolu moom mooy bid'a wala boog mu jublu ci baat bi biddaa wala boog la fait que nit ñi di dajaloo di ñëw ci jàkka ji di ko ci jullisee loolu moom mooy biddaa wala boog la fait que euh, mu wax ne biddaa la ngir wax ne maanaam lu rafet la comme li nga xamante ne moom la naa Omar waxoon radiyallahu anhu radiyallahu anhu bi mu naan ni'mal bid'atu hadhihi est ce que bid'a bu baax ni ni bi nga xamante ne nit ñi dajaloo nañ di julli taraweex maanaam ci weeru koor yi maanaam benn bu ci nekk ci loolu moom mooy li nga xamante ne maanaam benn bu ci nekk wàll la waaye amaan na li nga xamante ne moom moo tax muy wax moom mooy mais bidda ala maam nit ñi di ñëw ci jàkk ji maam ngir naan dañuy julli ci yoor yoor qaala kon moo tax mu ne maanaam mu daal di wax ne fa sa'alnaahu ñu daal di koy laaj an salaatihim ci seen julli kon fa qaala mu daal ne bid'atun bid'a tumma qaala topp mu wax lahoo ñeel ko ne ko kam ana ñaata i'tamara la umra rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qaala imam maanaam moom mu ne ko sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma ne arba'un ñeenti yoon la ñeenti yoon la boo xam ne na benn bi fii rajabin euh, ci rajab la maanaam ci weeru rajab la amee maanaam kon loolu mu wax nag ne benn la maanaam ñeent la loolu moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko yeneen yi ci tegu yëpp taxul woon mu indi ko mais lii moo tax mu indi ko bi mu ne ihdahunna benn bi moom fii rajabin ci rajab la amee mu ne fa karihna ñu daal di sip an narudda ci ñu delloo alayhi ci moom maanaam ñoom ñoo xam ne mbir mi demewul noonu maanaam waaye nag bëgguñu wax ne ko non li nga wax du noonu maanaam mu ne kon fa ñu daal di sip an narudda eh, ci ñu delloo alayhi ci moom qaala mu ne wa sami'na fekk ñi ngi doon déglu dégg istinaana Aisha radiyallahu anha maanaam soccu soxna Aisha radiyallahu anha ummul mu'minina bi nga xamante ne moom mooy ndey woy gëm ñi fil hujrati ci néegam maanaam bi mu waxee loolu ñu xam ne comme ci wetu néegu soxna Aisha radiyallahu anha lañ nekkoon ñu dégg soxna Aisha ci biir radiyallahu anha di soccu nee na nag ñu daal di koy laaj fa qaala Urwa inna Urwa ibn Zubayr radiyallahu anha daan ne yaa ummaahu ay yow sama ndey maanaam mooy noonu maanaam yaa ummaah maanaam noonu dañ koy wax ngir ne euh, waxin la boo xam te ne day wane euh, day wane xeetu euh, mbëggeel ak xeetu ñeewante comme ni nga xamante ne noonu la soxna Fatima radiyallahu anha bi Yonent bi sallallahu alayhi wasallam génne àdduna woote yooyu mu doon wax yaa abataah maanaam wala hmm. eh sama baay maanaam yaa abataah la doon wax maanaam nga xam te moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam daka doon dàqantale ummu abiha maanaam yaayu do yaayu baayam maanaam moom la ko daan dàqantale ah maanaam nga gis ne euh, foofu tamit maanaam xeetu waxin woowu la comme ni maam Ibrahima alayhi salaam yaa abati maanaam wala wala maanaam loolu ci maanaam euh, yooyu xeetu waxin la maanaam boo xamante ne arab yi dañ koy wax ngir wane jege gi nga xam ne moom nga jege ak tamit xeetu ñeewante gi nga xam ne moom nga am ci ki nga xam ne moom nga waxal mu ne ko yaa umma ay yow sama ndey mu ne ko yaa ummal mu'minina ay yow yow mi nga xam ne yaay ndey woy gëm ni ala tasma'ina xanaa déggoo ma yaqulu li muy wax abu abdurrahman mu sayyidina abdullah ibn umar radiyallahu anhu xanaa déggoo li muy wax maanaam euh, kon loolu tamit day tegtale ne euh, bu ñuy delloo maanaam nit maanaam borom koo xam mënoo koo tontu ci wax ju gën a doye di waxam moom maanaam fokk nga tontu ko ci wax ju ëpp doole waxam maanaam voilà maanaam munoo ne lii am na parce que xalaat naa ko wala boog parce que euh, diw boroom xam-xam la wax na nangam wax jooju wérul parce que yaakaar naa ne wérul maanaam mënoo koo tontoo noonu wala boog parce que euh, man lii laa jàpp déedéet maanaam faw lu gën wax ju ko ëpp doole ñëw mooy la mooy dalil bu gën a kawe te loolu du sax waxu boroom xam da manière générale la dalil mënoo koo teggi lu dul ci dalil boo xam ne moo ko ëpp doole voilà loolu moom de manière générale noonu lay demee loolu kon mu ne ko xanaa déggoo lii nii mu ne ko parce que soxna Aisha radiyallahu anha moo gën a xam loolu ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ngir ne danañ ànd ak moom maanaam ci jamono yooyu xanaa ala tasma'ina xanaa déggoo kon maa yaqul li muy wax Abu Abdurrahman sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma qalat moom mu ne maa yaqulu lu mu wax qaala mu ne yaqulu day wax ne inna rasulallahi naka ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam dafa umra arba'a umratin maanaam ñeenti umra eh, ihdahunna eh, benn bi ci ñoom ñeenti ñi fii rajabin ci rajab la qaalat moom mu ne yarhamullahu yàlla na la yërëm abu abdurrahman muy sayyidina abdullah maanaam nga xam ne bi mu koy tontu tamit na ko ci tontu bu rafet ndax daf ne ah, yàlla na ko yàlla yërëm maanaam waxin woowu tamit loolu moom moo tax yàlla na ko yàlla yërëm ajuwul rek ne ci nit ki dee maanaam mi doog koo war a mën a wax maanaam loolu euh, wolof yi ñoo jàpp ne kuñ ne yàlla na ko yàlla yërëm li bi mooy ku dee la waaye euh, tamit du wax tamit joo xamante ne ju tàmm ju ñuy tàmm wax la li ëpp li nga xam ne moom la ñuy wax mooy gafarallaahu la yàlla na ko yàlla jéggal loolu nag moom moo ëpp li ñuy wax maanaam yàlla ko yàlla jéggal maanaam ci njuumte gi nga xamante ne moom la moom la def te it loolu tamit tontu bi mooy tontin wii tamit maanaam néewul waxul dëgg li mu wax du noonu wala wax yu gën a dëgër yooyu déedéet dafa wax rek ne euh, euh, dafa wax rek ne euh, yàlla na ko yàlla yërëm daal di ci teg ne daal ne maa tamara umrawul umratan ab umra moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam illaa ludul wa huwa te moom sayyidna Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu shahiduhu mi ngi koy fekke mm-hmm. pourtant moom fekke na yëpp ah waaye xam naa dafa jaawale maanaam dafa fàtte ngir ne léeg-léeg benn umra bi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu maanaam di léeg-léeg muy umra euh, mu dem euh, dellu si soit ci rajab bi maanaam mu ñibbi si wala boog mu départ Medina rajab mu foog ne umra bi ci rajab la amee maanaam benn ci ñaari anam yooyu la demee moo tax mu jaawale moo tax mu ne wa ma tamara te yonent bi sallallahu alayhi wasallam umrawul rajabin ci weeru rajab xatt mukk yonent bi sallallahu alayhi wasallam musta umra ci rajab waaye nag maanaam kon tontuwu ko delloowu ko néew li wax lépp lépp lépp amul maanaam mais dafa ni partie bii moom moom moo demewut noonu maanaam loolu te moom mooy ne ci weeru rajab moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam umra wu ci ah waaye nag umra na ci yeneen weer yi hmm, maanaam umra na ñeenti umra maam ñeenti umra yi moom dëgg la loolu am na te loola tax imam al-Bukhari indi ko rahimahullahu taala hadith bi eh, imam al-Bukhari rahimahullahu taala eh, dana ko indiwaat léegi nii ci eh, hadith cent euh, soixante-dix-sept ak dina ko indiwaat hadith quatre mille deux cent cinquante-trois imam Muslim indi ko hadith numéro deux cent cinquante-cinq ñaari yoon imam Abu Dawud indi na ko hadith numéro mille neuf cent quatre-vingt-douze imam At-Tirmidhi indi na ko hadith numéro neuf cent trente-six ak neuf cent trente-sept imam Ibn Majah indi na ko hadith numéro deux mille imam Ahmad ibn Hanbal na hadith numéro cinq mille quatre cent seize ak six mille six mille cent vingt six six mille deux cent quatre-vingt-quinze six mille quatre cent trente vingt-quatre mille deux cent soixante-dix-neuf ak vingt-cinq mille deux cent trente-huit kon ñu gis ne hadith bi euh, waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañ ko moom des imam an-Nasa'i rahimallahu al-jami' na qala bil isnad al-muttasil fi al-kitab la haddathana Abu Asim maanaam mooy euh, Ad-Dahhaak ibn Makhlad maanaam an-Nabil rahimahullahu taala gis nañ ni léegi imam al-Bukhari rahimahullahu taala dafa euh, solo ci ku solo ci moom maanaam euh, Amr ibn Ali al-Fallas waa ci moom la solowee moom mu solo ci moom am amma fii fii nii dañuy gis ne moom dafa solo ci moom directement te bi mu solo bi Amr ibn Ali al-Fallas solo ci moom dafa solo ci ibn Jurayj bi maanaam fii nag tamit moom dégg na ci moom mu déggee ci Ibn Jurayj mu ne qaala axbarana Ibn Jurayj mu ne mu ne qaala axbarani Ataa mu Ibn Abi Rabah rahimahullahu ta'ala Abu Muhammad an Urwa ibn Zubayr mu Ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala sa'altu laaj naa Aisha mu ummul mu'miniina radiyallahu anha mu ne qaalat moom mu ne maanaam mooy kon dama koo laaj ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam umra yi naka ñaata umra la umra loolu maanaam loolu la xasaf ci wax ji mm-hmm. mooy te loolu tamit li nga xamante ne moom mooy ci circonstance yi mu ko waxe mooy xadis Seydina ab maanaam de laaj jiñ ko laaj Seydina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma mu daal di tontu maanaam waaye nag moom mu dëgëral fii ne ma'tamara qalat mu ne ma'tamara umrawul rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fi rajabin ci rajab maanaam kon dañuy gis ne xadis bi dañ koo ñëw dañ ko indi tënk ko waaye indi lii maanaam mooy ne dafay leeral ne moom li taxoon mu indi xadiis bële moom mooy li mu làmboo li mu doon wax et que jubluwu ci woon ne ci rajab que yenent bi sallallahu alayhi wasallam umra na ci rajab mm-hmm. loolu et que moom ci moom yeneen moom eh, moom al-Bukhari rahimahullahu taala dafa dëgëral wax ji nga xamante ne moom la wax soxna Aisha radiyallahu anha wax mm-hmm. moo tax mu indi ko fii ba pare bàyyi noonu te waxu fi li nga xamante ne moom mooy ñaata yoon la yenent bi sallallahu alayhi wasallam umra mm-hmm. maanaam ngir leeral li nga xam ne moom la jàpp ak masala yi ciy wërwërloo ak maanaam lan moom moo tax mu indi woon bële ak itam di leeral ne partie bii nii dafa bokk rek ci dafa bokkoon ci xalis bi moo tax mu indaale ko loolu yëpp maanaam moom la nam ci moo tax mu daal di indi li nga xamante ne moom mooy euh, xalis bii nii euh, ci buntu bi ngir mottali njariñ ji comme ni nga xam ne noonu lañu gisoon xalis bi moom Bukhari rahimahullahu taala ndiwoon na euh, ci hadith numéro mille sept cent soixante-quinze ak mille sept cent soixante-seize imam euh, ak quatre mille deux cent cinquante-trois dina ko indiwaat gisoon nañ ñëw ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ ko bam def imam an-Nasa'i rahimallahu al-jami' mu ne qaala de isnaad al-muttasil fi al-kitaab la haddathana Hassaan ibn Hassaan te moom moy al-Basri Abu Ali euh, al-Basri rahimahullahu taala ginnaaw ko mu nekk waa Makka maanaam euh, moom ci fukkeelu génération bi la bokk génn àdduna deux cent treizième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne qaala haddathana Hammaam ibn Yahya ibn Dinar al-Awdi euh, rahimahullahu ta'ala xatam Abu Abdullah ak Abu Bakr bokk ci juróom-ñaareelu génération bi génn àdduna cent soixante-troisième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an Qatada muy ibn Di'aamah as-Sadusi annahu qaala sa'altu Anas mooy sayyidina Anas ibn Malik ibn Damdam al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu xaadimu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man laaj naa ko kam ana ñaata i'tamara la umra annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam qaala mu ne arba'un ñeent lii tamit moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi hadith eh, bi tam ci buntu bi mooy ne ñeent la léegi nag muy lim ñeent yooyu lan la mu ne umratul Hudaybiya mooy umra bi nga xamante ne moom la defoon ci Huday sulhul Hudaybiya maanaam te umra boobu noonu xam nañ ni Yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ko defee eh, ihsaar dafa amoon maanaam dañ kaa tënkoon waaye dafa watu daal di eh, yebal hadiyu yi maanaam ñu xam ne kon loolu tamit umra la buñ la tënkee loolu mu day taxaw taxawaayu ki nga xamante ne dafa def umra bu boobaa amatul lenn loo xamante ne moom lay def ci ginnaaw bi maanaam ndax umra na ba pare léegi nag muy fii zil qaadati fii ci mooy weeru zil qaada xaysu jamono ji nga xamante ne mooy fa nga xamante ne boo ba nga xamante ne saddahoo jañ na ko maanaam dumóoyu loolu ko al mushrikuuna yéefir yi bokkaalekat yi ñoom nee nañ ko doo fi dugg maanaam euh, sulhul Hudaybiya ak xew-xew yi nga xamante ne moom moo ci xew ci juróom-benneelu at ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne waa umratun ak ak umra minal aami ah, euh, ci at bi nga xamante ne al muqbil moom mooy ba mu dëgmal boobu tamit fii Zul Qaada la ko def ci Zul Qaada la ko def xay su jamono ji nga xamante ne saalahahum la euh, yéewalante ak ñoom maanaam lañu am benn pacte boo xamante ne moom la si signé jamono jooju moom kon ci juróom ñaare at bi ci la ñëw daal def lu ñu tuddee umratul qada dañ ko xam umratul qadiyya maanaam ak umra boobu loolu moom mooy maanaam mel ni day fay umra bala weesu ngir ne dañ ko waxoon ne doo dugg jumaa ji comme li alquran wax laqad sadaqa allahu rasulahu ru'ya bil haqq latadkhulunna al masjid al haram inshaa allahu aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la taxaafuna maanaam kon loolu dëgg-dëgg la wallahi yàlla dëggal na nga xam ne moom mooy yent bi sallallahu alayhi wasallam gis-gis bi mu gis maanaam ne dëgg la te loolu fatx boobu noonu muy wax eh, naa la ko fatahna laka fathan mubinan maanaam ci xew-xew boobu moom moo nekkoon a Hudaybiya et que fatx boobu muy wax fatxu Makka la ah et que maanaam ne loolu dana am ji ci juróom-ñetteelu at ba mais su laxal bi jëmm yi nga xamante ne ñoo ci xewoon yëpp ak maanaam eh, bi muy wax ci eh, suratul fatx yëpp nga xam ne ci suratul bi la ya yëpp day wane ne euh, maanaam euh, dig le fait xeex amul dara amul ñu signé pacte lépp am maanaam nga xamante ne euh, comme li nga xamante ne moom la alxuraan wax ne wasulxu xayr wasulxu xayr maanaam hmm. yéwénal maanaam concertation maanaam indi déggoo ci kàddu moo gën daa iman daa iman ngëneel la maanaam ngëneel la te loolu maanaam kii la qaa'ida la mm-hmm. as-sulhu xayru qaa'ida la aaya alquraan wax alquraan la mais qaa'ida la voilà jox ma lii lii ñaatal lii nangama ma jox waaw léegi garawul bàyyil naa la lii kon voilà lii sa xaq la sama aq la mais garawul bàyyil naa la lii nga bàyyee ma lii tout le temps moo gën voilà diggante tamit ñaari way denc te ñuy xëccoo ci ay mbir kii ne garawul kon bàyyi naa lii ok man joxe naa lii ok nañ bàyyi na wasul fu xayr voilà ngeen am ay contrat yoo leen war a def nga gis ne kii mi ngi lay bëgg a nax ci lii kii wala boog mi ngi kii ngeen daal di négocier ah mooy négociation ba nga xam da ngeen di trouver terrain d'entente même bu dee dafa am yooyu bàyyi pour yow wasul fu xayr mm-hmm. tout le temps yiw rek lay indi voilà mooy ku ne mu am lu mu bàyyi harmoniser mbir yi kon euh, loolu kon at moom moo tax at ba tegu maanaam ci la yenente bi sallallahu alayhi wasallam dellu si daa di aj daa di daa di umra maanaam daa umra comme ni nga xamante ne xadiis yooyu tamit gisoon nañ ko maanaam ci la ramal gi amee mm-hmm. dégg nga euh, wa umratul Ji'rana maanaam ak um-, umratul Ji'rana is ba nga xamante ne qasama maanaam séddale na ganimata ah, maanaam mooy bañ defee fathu Makka mhm. biñ demee ganima yi nga xamante ne moom moo amoon uraahu yaakaar naa ne Hunayn la woon maanaam te loolu moom moo am tamit mhm. parce que umratul Ji'rana gisoon nañ ko tamit ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu koy def mooy bi mu génnee dem ci eh, bi mu demee Hunayn mhm. ba def ah bi muy dellu si maanaam ci la defee maanaam ci la génne ba ci eh, eh, Ji'rana foofu la daal di maanaam ngir ñëw def umra bi nga xamante ne moom la defoon euh, kon euh, lii moom mooy ñett yi ñett la tudd fii ah? am na umra bu mu def fathu Makka ah te boobu umra maanaam mënef na ko ci boole wala boog moo te moom mooy umratul Ji'rana bi mooy ngir ne bi ñu defee fathu Makka ba ñu paree dafa dem tukki dafa dem dafa dem euh, xeexi ji Xunayn bi ñu jógee Xunayn bi mu ñëwee ci la def umra gi beneen bi ci des tamit mooy ñeenteel bi boobu waxu ko mooy umra bi mu def bi muy aj maanaam moom mooy ñeenteel bi amul benn bu ci am kon ci weeru rajab gis nañ ko maanaam amul ndax xaj xajj boobu noonu kañ la woon jamonoy aj la voilà mu ne kon nag kam xoltu nee na ma laaj ko kam xajja ah Ji'rana mooy biñ defee Fathu Makka ba pare voilà fatxu fatxu Makka euh, euh, ci juróom-ñetteelu at bi la ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaw boobu su ma juumul euh, muharram la woon maanaam mooy biñ defee fatxu Makka bi nga xamante ne moom mooy muharram la voilà bi nga xamante ne moom moom lañ def fatxu Makka ba pare Euh, dégg nga kon li nga xamante ne moom mooy kon euh, um, euh, ak bi nga xamante ne moom mooy hmm? parce que ginnaaw gi ci la ci ci la jóge ci lañ def xone ginnaaw voilà dégg nga léegi nag mu ne ko kon beneen at bi beneen weer bi ban weer la Dul Hijja voilà hmm? muharram la woon hmm? ah d'accord waaw mën na mën na nekk benn ci ñaar yooyu la daal la ala kulli xaal euh, ci ashurul xurum yi la bokk maanaam ci at weer yi nga xamante ne mooy al xurum léegi mu ne ko comme xajja ñaata yoon la aj nag mu ne ko waaxida benn yoon la qaala waaxida benn yoon la dégg nga kon loolu moom mooy aj yi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi aj kon dañuy xam ne ci l'islam am te pourtant am na ci jaahiliya yonent bi sallallahu alayhi wasallam ajoon na yeneen ñetti aj ah zul qaada la zul qaada mhm. la voilà doon ramadan voilà voilà voilà fii zul qaada voilà voilà beneen bi moom mooy ak zul xijja voilà jazakumullahu xayran kon loolu moom mooy li nga xamante ne moom la def ci euh, aj yi nga xamante ne euh, moom la yent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam ñetti yoon yi mu njëkk def yooyu laataa lislaam am la maanaam ci jamono jaahiliya la wala boog laataa ak di wàcc ba laataa muy gàddaay laataa ga muy gàddaay voilà dégg nga léegi moo tax buñ ko laajee ñaata yoon la aj mu ne waax waaxidatan benn yoon xadis euh, boobu kon imam Bukhari dina ko indiwaat léegi insha allah xadis numéro mille sept cent soixante-dix-neuf ak imam Muslim indi na ko xadis numéro mille deux cent trois imam Abu Dawud indi ko xadis numéro mille neuf cent quatre-vingt-quatorze imam At-Tirmidhi indi ko xadis numéro huit cent quinze imam Ahmad indi ko xadis numéro douze mille trois cent douze treize mille cinq cent soixante-cinq ak treize mille six cent quatre-vingt-sept kon xadis boobu waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañ ko ba mu def imam An-Nasa'i Ibn no qaala bi isnaad muttasil wal kitaab la haddathana Abul Walid mooy Hisham ibn Abdul Malik at-Tayalisi di waa Basra rahimahullahu ta'ala tamit eh, imam Abu Bukhari ak imam Abu Dawud maanaam mu nekk seen sëriñ waaye hadiis bi waa ashaabu kutubu sitta solo nañ ko mu ne qaala haddathana Hammaam mooy biñ gisul léegi mu Yahya ibn Dinar an Qatada ibn Di'aamat annahu qaala sa'altu laaj naa Anas muy sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu fa qaala mu ne i'tamara umra na an-nabiy sallallahu bañ ko delloowee maanaam mooy ci sulhul Hudaybiya wa minal qaabili ak at ba ca tegu umratul Hudaybiya mooy at boobu maanaam kon mu at mu mu koy def moom moo tax ñu ko umratul qadaa wa umratan ak beneen umra fii dil qa'da maanaam mooy Ji'raana voilà wa umratan ak umra maa hajjati ak ajam maanaam mooy mooy zul wa qaala bil isnaad al muttasil fi awal kitaab la haddathana Hudbat mu ibnu Xaalid ibnu Aswad ah, ibnu Hudbat al Qaysi as-Sawbaani rahimahullahu ta'ala Abu Xaalid al Qaysi ah, di waa Basra al Azdi rahimahullahu ta'ala bokk ci juróom-ñeenteel génération bi génn adduna gane adduna ginnaaw maanaam mooy cent quarantième année génn adduna deux cent trente-cinq jàpp deux cent trente-sixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qaala haddathana Hammaam wa qaala mu ne i'tamara umra na arbaa umarin ñetti umra maanaam kon dañuy wax umaru di wax umraat mm-hmm. ah, umraat mm-hmm. ah, voilà ah. Mm-hmm. voilà maanaam li nga xam ne noonu lañuy ñuy mën a waxee um, umar dañuy wax umraat comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee léegi voilà euh, léegi kon moom mu ne moom kon laaj na mu ne mu ne kon ñaata la mu ne euh, fii zil qiyada arba umrat fii zil qiyada ci zil maanaam euh, haqiqatan hmm? voilà illaa ludul allati bi nga xam ne i'tamara voilà umra na ko maa hajjatihi ci ajam umratahu mooy umraam bi nga xam ne moom la umra min Hudaybiya ci Hudaybiya wa mina ami ak ak ca bi nga xam ne almuqbil moo ci ak ci Ji'rana haythu nga xamante ne moom la séddale ghanaima Hunayn euh, mooy butin de guerre yi moom mooy Ji'rana wa umratan ak umra ma hajjati ak ci ajam hmm? maanaam kon yii yëpp muy lim kon ne ñeenti at ñeent yi la yent bi sallallahu alayhi wasallam lan def ci ay umra euh, hadith bi gis nañ ko léegi mille sept cent soixante-dix-huit donc imam Bukhari ne na ko indiwaat quatre mille cent quarante-huit insha Allah imam Muslim na ko hadith numéro mille deux cent cinquante-trois imam Abu Dawud in na ko mille neuf cent quatre-vingt-quatorze imam At-Tirmidhi huit cent quinze ñu gis ne waa sahabu kutubu sitta ñoom solo nañ ko mu def imam An-Nasa'i ak moom hmm? Ibn Maaja rahimahullahu ta'ala qaala bil isnaad al-muttasil fil kitaab haddathana Ahmad ibn Usmaan Eh, ibn Hakim eh, al-Kufi rahimahullahu ta'ala Abu Abdullah al-Azdi rahimahullah di waa Kufa bokk ci onzième génération bi génnoon na deux cent cinquante-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne qaala haddathanaa Shurayh ibn Maslama Shurayh ibn Maslama at-Tanuukhi rahimahullahu ta'ala eh, di waa Kufa Euh, génnaat na deux cent vingt-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi bokk ci fukkeelu génération bi mhm. euh, maanaam euh, kon maanaam moom ci bi mu bokk maanaam génération Serigne ñoom ñoom Bukhari yi la maanaam rahimahullahu ta'ala mu ne qaala haddathana Ibrahim ibn Yusuf mooy ibn di Abu Ishaq as-Sabi'i di waa Kufa bokk ci juróom-ñaaral génération bi génn àdduna 198 année ginnaaw ga daan sallallahu an abihi mu jëlee ci baayam mooy Yusuf Ishaq muy maamam muy Abu Ishaq as-Sabi'i annahu qaala nee na sa'altu laaj naa Masruqan mooy ibn al-Ajda' wa Ata mooy ibn Abi Rabah wa Mujahid mooy ibn Jabr ñoom ñii ñëpp laaj naa leen fa qaalu ñoom ñu ne ma i'tamara umrana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi Dhil-Qi'dati ci Dhil-Qi'da qabla an yuhajja daa iman saa defee omra du aj maanaam day day day omra mais du ci aj benn yoon la omra lan aj waqaala te laaj mu ne waqaala ba pare mu daal ci teg ne euh, sami'tu sami'tu dégg naa al anhuma yaqulu moom mu ne i'tamara maanaam euh, umra na rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam fi zil qiyada ci zil qiyada qabla an yahujja lu jiitu muy aj marratayni eh, ñaari yoon maanaam ñaari yoon la aj la la umra laataa muy aj qabla an yahujja maanaam wax jii nag seen al daf cee def def la moom dafa am maanaam lu mu tëb maanaam la bàyyiwul xel umratul Ji'rana boobu la bàyyiwul xel ak omra bi nga xamante ne euh, moom mooy euh, omra bi mu def ci sulhul Hudaybiya ndax boobu noonu comme que yent bi saa sam ko def maanaam boobu konte waale wu ko omratul Ji'rana tamit bàyyiwu ko xel maanaam ngir ne dem na yent bi saa dem na ba dellu ci ñu bari xamuñu woon ne omra la comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee woon euh, hadith bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala fii rek la ko indi waa xaabu kutubu sitta tam moom rek moo ko ci indi imam ahmad indi na ko xadis numéro dix-huit mille six cent vingt-neuf kon ñu gis ne xadis waa xaabu kutubu sitta ba imam Bukhari rek ko indi rahimallahu al-jami' mu ne qaala qaala baabu umratin fi ramadan umra fi ramadan ci weeru koor maanaam loolu tam imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala daf ka beral ngir ne umra ah, ah, dafa am miqaatu makaani ak miqaatu zamaani comme ni nga xamante ne mooy mawaaqiiti comme ni nga xam ne noonu la aj amee waaye sauf que bu dee euh, aj la aj miqaat bi maanaam ci ñett maanaam miqaatu zamaan yi ci ñetti weer yi la bu dee umra moo aj ñoo nuroo miqaatul makaan yi pour ñi nga xamante ne ay afaq yi lañ wala ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, euh, miqaat yi nga xam ne miqaat yi lañ ak ki nga xamante ne xaram yi la maanaam ñoom ñii ñoo nuróole ñoom ñooy nuróole waaye dinañ ñëw insha allah taala ci makki yu maanaam ki nga xam ne makka la maanaam lan moom mooy mi xaatam ak lan moo gën ci moom léegi ki nga xamante ne parce que bu dee ci aj makki yu bi fi mu fi mu dëkk la mais bu dee ci om mbir mi day soppeeku maa maanaam ngir il faut mu génn doog a dellu si waat bu dee makki yu la foog mu génn doog ga dellu si waat loolu moom moo wutale ci aj ak rek ci miqaatu makaani amma miqaatu zamaani miqaatu zamaan yi euh, bu boobaa moo umra jamono yëpp la at bi yëpp mën nga cee umra amul comme aj bi nga xamante ne moom la wax ne alxajju ashhurum maalumaat umra déedéet du loolu umra moom jamono ju ne la saa yu la neexee ci at bi mën ngaa toog ne danaa dem umra ji sauf que ñi nga xamante ne ñoom ñooy xanafi rahmatullah alayhim ñoom dañu ne dafa xaram maanaam maanaam euh, karaahatu tahrim ci nga umra arapa ak fan yi nga xam ne ñoom ñoo ci tegu maanaam mm-hmm. euh, mooy ayaamu tashriq ñoom dañuy tere ku ci ku umra mm-hmm. ngir ne lan ngir ne at yooyu ngir ne bis yooyu bisu at lañ mm-hmm. loolu tamit dinañ ci ñëw ci kanam insha allahu taala léegi nag kon euh, fii nag muy wax tamit bu am beneen mbir bu mu ciy leeral mooy umra ci weeru koor nag léegi comme que miqaat bi maanaam zamani umra mooy at bi yëpp ba mu def jamono ji nga xamante ne ci nga nekkee di aj maanaam munoo ci umra parce que jamono jooju da ngay aj ah ba mu des loolu yaa ngi nekk maanaam umra mën nga koo def maanaam umra mu nit na koo gam-gamle ak naafilay aj sauf que benn bi ci dund bi dafa nekk loo xam ne sunna la buñ dëggatal benn bi ci dund ginnaaw benn boobu soo xësee ba def nag bu bu la maanaam yeneen yi ci def yëpp na rek lay doon du nekk loo xam ne lu du nekk farata mais benn ci dund mooy sunnatul muakkada comme ñu ko gisee woon léegi bu dee ci weeru koor nag dafa am ngëneel goo xam ne dina ñëw ci xadis bi moom mooy boo umrawee ci weeru da ngay am ko aj maanaam loolu moo wutale umra weeru koor ak umra ci yeneen weer yi hmm. maanaam loolu moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di indi baabu umratin fil fi Ramadan mu ne qaala bil isnaad al muttasil fil kitaab ilayhi haddathanaa Musaddad Musaddad Abu Hasan al Asadi al Basri waaw al Basri naam mu ne qaala haddathanaa Yahyaa ibn Sa'iid al Qattaan mu ne qaala mu ne an Ibn Jurayj mu Abdul Malik ibn Abd ibn Jurayj Ataa ibn Abi Rabaah qaala sami'tu dégg naa Ibn Abbaas sayyidina Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala anhuma yukhbiruna mu ñuy xabaar yaqulu mu ne qaala wax na rasulullah ndawal yàlla sallallahu ci jigéen minal ansaar ci wal ansaar sammaha na ko ibn Abbas de radiyallahu mu ne ko maa lan moo la tere an tahujjina ci ngay ak maana ànd ak ñun qaalat mu ne maanaam kon dafa wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam kenn ci jigéen lansaar yi radiyallahu anhu mu ne ko mais yow lu tere woon bi nga bi ñuy ñun nga aj ñun mu ne ko xaalat mu ne ko kaana nekk na la naa ñeel ñu naadaxoon benn euh, gëléemu sëf mu ne benn gëléemu sëf rek lañ amoon mooy gëléem goo xamante ne day day day day day dem maanaam di rooti hmm, di root ak yu noonu waaye faraki boobu mu daal di koy war abu fulaanin bàyyi diw wabnuhu ak doomam maanaam li zawjiha hmm, maanaam maanaam muy wax kon maanaam mooy jë jëkkër ji wob ni xaa ak doomam maanaam mu ne mm, diw daa la ko war maanaam li mu ci namoon ci diw moom mooy jëkkër ji wob ni xaa ak wob doomam maanaam muy doomi boppam moom ñoom ñoo ko war maanaam kon ñoom ñaar bu ñu waree gëléem gi moom du am fu ci lu mu war te benn gëléem googu rek lañ amoon loolu lan lay wax fii mu ne wa taraka wa tarak na bàyyi naadixan e, aji war war boo xam ne nan daxu ñun dañuy war alayhi ci moom maanaam boo xam ne ci la ñu mën a sëfee suñu ndox mi maanaam bu ñu demee wuti ji moom la ñu mën a naaneeg yu mel noonu xaala mu ne ko fa iza kaana su dikkee su dikkee ramadan weeru koor i'tamir yi na nga umra fii ci moom fa inna li wér mooy ne umratan ak umra fii ramadan ci weeru koor xajjatul aj la maanaam mooy dafa yor yoolu ak aw wala boog naxwa naxwan lu nuru mimma qaala ci li nga xam ne moom la wax maanaam mooy loolu lay tekki maanaam li muy tekki rek moom mooy euh, maanaam wax ji mooy ne umra boo ko defee ci weeru koor mook da nga am yoolu ku aji Makka maanaam loolu moom moo tax imaam al-Bukhârî rahimahullah taala beral ko buntu ngir ne woon ne umra ci weeru koor dafa am ngëneelu boppam ah hadith bi imam al-Bukhari dina ko indiwaat insha allahu taala hadith numéro mille huit cent soixante-trois imam Muslim na ko hadith numéro mille deux cent cinquante-six ñaareel imam Abu Dawud na ko hadith numéro mille neuf cent quatre-vingt-dix imam Nasa'i na ko hadith deux mille cent dix imam Ibn Majah na ko hadith deux mille neuf cent quatre-vingt-quatorze imam Ahmad na ko hadith deux mille vingt-cinq deux mille huit cent huit gis na waa sahaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañ mu ne baabul umrati laylatul xasabati wa ghayriha buntu baabu buntu bi moom mooy wax al umrati umra laylatul xasaba maanaam bis nga xamante ne moom moom al muhassab maanaam mooy laylatul xasaba moom mooy bi ñuy dem ci te moom mooy bu naf ak nafar awal nafar bu bu demee rek mooy te day daal di toog wa ghayriha ak yeneen yu dul fan yooyu maanaam mooy fan bu mu mën a doon su fekkente ne fan yooyu noonu mën naa cee def leneen maanaam mën naa cee def omra ginnaaw ba aj naa ba noppi loolu amul problème bu ci nekk comme ni nga xam ne noonu la Hanafi yi di wax ne am na problème moom mooy leeral ne amul problème maanaam lool moom moo tax indi bunt bi comme gisoon nañu wuute ci borom xam-xam yi wuute rahmatullah alayhi ne Hanafi yi ñoom dañ koo si sibeelu xaraam maanaam euh, loolu moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi euh, bunt bii ni mu nekk parce que ñoom dañoo jàpp ne fan yooyu comme que fan yooyu dañoo bokk ci fanu aj yi te ci aj jëfi aj yi ngay aj ngay def loolu moom moo tax doo ko mën a def imam al-Bukhârî nag di leeral ne maadaama ne jëfi aj yi pare nga ci simmeeku nga ba pare loolu mën naa nekk comme ni nga xam ne noonu la ko jumhur waxee rahmatullah alayhim mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi awwal kitaab li haddathana Muhammad ibn Salam te mooy al Bikandi qaala akhbarana uh, Abu Muawiya mooy Muhammad ibn Khazim uh, at-Tamimi mooy Abu Muawiya te ad-Darir mu ne qaala haddathana Hisham ibn Urwa ibn Zubair ibn Awwam an abiihi mu jëlee ci baayam Urwa ibn Zubair ibn Awwam an Aisha ummul mu'minin radiyallahu anha annahaa qaalat xarajnaa génn nañ ma Rasulullah ana ndawal Yàlla sallallahu alayhi wa sallam mu waafi nañuy aji matal li hilaali ci e, weeru Zul Hijja Zul Hijja fa qaala mu daal wax la naa neen man ahabba képp koo xamante ne sopp nga min sopp na minkum ci yéen an yuhilla ci mu armal bil aj bil hajji ci aj fal yuhilla na armal aj wa man ahabba ku nam an yuhilla ci mu armal bi umratin ci umra fal yuhilla na armal bi umratin ci umra maanaam ba ci xatta ci bis yi nga xam ne moom mooy bisu euh, aj yi weeru aj bi feek yawmul hajjul akbar ñëwagul bu la neexee nga umra voilà loolu benn biir la bu lëkkaloo ak buntu bi dinañ ñëw ci beneen bi fa lawlaa budul woon an nii nag maanaam ci baatu wa ghayriha bi moo tax maanaam fa lawlaa buru woon an ni man kat ahdaytu dama hadiyul dama indi hadiyu la ahlaltu giñ naa ni doon naa armal bi umratin ci umra qalat mu ne fa min naa am na ci ñun man koo xam ne ahal la dafa armal a fa azallani mu am ci ñoom man koo xamante ne eh, Ah, dafa armal ah, ma man la ko armal bi xajjin ci acc kuntum te man nekkoon naa ma man ñi nga xam xamante ne ahalla dañoo armal bi umratin ci umra moom kon dafa armaloon ngir mën a umra waaye nag fa azallani mu fekk ma yow ma arafat bisub arafat wa ana fekk man haidun dama gis mbërëg maanaam mooy ñoom bi ñu yekk see rek daa di gis mbërëg bi ñu yegsee comme dafa gis mbërëg si dafa bëggoon a umra yow ma arafa fekk ko muy te comme yow mu arafa dañoo war a dem arafa mu gis mbërëgam kon moom jotuta umra loolu tamit beneen mbir la buy tegtale ne kon moom su fekkoonte ne balaa bisub arafat fekkoon na ko mu set day daal di umra ci bis yooyu loolu tamit mu nekkaat beneen mbir bu tax imaam al-Bukhari mën indi xadiis bi fii mu ne fa shakawtu ma jàmbat ila nabi ci yent bi sallallahu alayhi fa qaala mu ne ma urfudi weelal maanaam euh, euh, maanaam euh, dindil umra te sa umra maanaam gàddaayal sa umra bàyyil umra bi parce que da nga am lu la tënk ba tax mënu ko def kon bàyyil ko garaawul wan qudi te nga nga nga nga nga firi sa ki sa bopp maanaam firil sa karaw wam tashi si sa nga peñewu umra gi nga umra woon léegi bàyyi ko parce que am mënutoo ko def lii day dëgëral ne kon umra boobu mënutu ko def faw da koy bàyyi mm-hmm. et que kon umra bale mu def fële mm-hmm. bokkut ak umra bii nii mm-hmm. du fay voilà maanaam lii tamit mooy ne bu la amee lu la gàllankoor ba mënoo def umra bi da koy bàyyi wa ahil lii te nga daal di léegi nag li nga mën a def moom mooy wa ahil lii nga daal di euh, euh, armal bil xaj ci ak fan la ba nga xam ne ne kaana nekk na laylatul xafa ba mooy lal mooy lal xasaba mooy muhassab arsala ci la yabale ma ànd ak man Abdurrahman muy na Abdurrahman ibn Abubakar radiyallahu anhu ila Tan'im ci Tan'im fa ahlaltu ma daa di armal bi umratin ci ah, umra makaana umrati mu taxaw taxawaayu sama umra bële maanaam mu daal taxaw taxawaayu umra bële maanaam mooy ne comme moom dafa ne yonent bi sallallahu ñëpp umra nañ ba des man ñëpp dem nañ am nañ umra am nañ aj maanaam boole nañ ñaar yëpp man nu may def mu ne ko àndal ak moom ngeen dem Tanaim loolu moo lay won ne mais xaat bi nga xamante ne mooy foog nga génnaat arma ar ar xaram bi dooga mën a maanaam même bu dee benn jéego rek ngay ji génn foofu ngay mën a armale pour mën a duggaat maanaam képp ku dugg Makka maanaam moo tax boo duggee Makka euh, boo bëgg umra nga dugg Makka umra boo bëggee umra waat munoo amuloo pexe da ngay génnaat boo bëggee rawaat nga mu fekk la Makka da ngay génn voilà même boo dëkkee Makka da dem ba ci Tanim wala fu mel noonu Ji'rana wala feneen ci mi ci xaram yi maanaam fi nga xam ne foofu la xaram bi di tàmbalee nga dugg ci waat moo tax Tanim foofu noonu moom lañ tuddee masjidu Aïcha maanaam foofu euh, am na jumaa ju fa nekk noonu ci buntu bi Tanim moom lañ tuddee masjidu Aisha radiyallahu ta'ala anha hadith bi imam Bukhari rahimahullahu ta'ala indi na ko lu bëree bëri comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee woon tamit ne waa ashaabu kutubu sitta ñun ñëpp solo nañ ko ba mu des imam at-Tirmidhi rahimallahu al-jami' mu ne baabu umratu Tanaymi baabu buntu bu umra bi nga xamante ne moom la ñuy def ci Tanaymi ah voilà maanaam ne Tan'im miqaat la maanaam nga boo koy def boo def umra nga jógee Tan'im dafa bokk ci li nga xamante ne moom mooy ngëneel bi borom xam-xam yi nag rahmatullah alayhim wuute nañ ci fan moom moo gën maanaam euh, bu ñu jëlee Hanafi yi rahmatullah alayhim te loolu mooy wax ji gën a siiw ci waxu euh, euh, Hanabila yi rahmatullah alayhim ñoom dañu ne nga def umra maanaam nga jógee Tan'im maanaam nga génn ba ci miqaat bi ci Tan'im foofu noonu loolu moo gën. pour makki yu bi maanaam ki dëkk makka ak ki ki mbir mi fekk makka ñoom ñoo yem àtte bu boobaa ñoom moom day génn dem ba Tan'im mu daal di mën a dugg ci waat loolu moom moo gën ngir ne yenente bi sallallahu alayhi loolu la digal soxna Aisha radiyallahu ta'ala anha amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha u Shafi'i rahmatullahi alayhim wax la tamit boo xamante ne am na ci bi Hanabila laa alayhim donte nekkul li gën a siiw di gën a dëgër ci ñoom mooy ñoom dañu ne Ji'rana moo gën maanaam nga dem génn ba ci Irana nga daal di umra foofu nga daal di tàmbale foofu sa umra nga armale foofu moo gën ñi nga xam ne ñooy fuqaha maliki yi nag rahmatullah alayhim ñoom dañu ne ñaari ji Irana ak Tanim ñoo ñoo tolloo léegi nag moo tax ñii ñëpp kenn ku ci nekk euh, ñoom d'accord nañ ni ji Irana ak Tanim maanaam bu dee maliki yi ak maliki yi rahmatullah alayhim dañoo jàpp ne ñoo tolloo bu dee xanafi yi rahmatullah alayhim ak xanaabila yi rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne Tana'im moo gën ñi nga xamante ne ñooy Shafi'i dañoo jàpp ne Ji'irraana moo gën lu tax ngir ne Yonent bi sallallahu moom ci boppam ba muy umra mm-hmm. dafa génn ba dafa dem Ji'irraana la jóge ñëw te loolu moom Yonent bi def sallallahu alayhi wasallam moo gën mm-hmm. maanaam mu ñoom loolu lañ jàpp alors que ñee dañoo jàpp ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam fi lee la digle te sun sunnatul qawliyya moo ëpp doole sunnatul fi'liyya mm-hmm. maanaam sunna bi nga xam ne da kaa wax beneen bi ci des moom mooy le fait que mu demoon Ji'irraana ñoom dañoo jàpp ne maanaam dafa dafa tombe parce que comme xolay na la demoon mu mu tombe mu daal di ñëw Ji'rana la armale loolu yëpp tamit <laughs> moom moo tax ñi nga xamante ne nag ñoom ñëpp nag dëppoo nañ ci ne ginnaaw yooyu tamit Xudaybiya moo gën maanaam nga tàmbalee Xudaybiya ci miqaat bi nga tàmbalee sa armal foofu tamit ci umra moom moo gën ginnaaw bi ginnaaw euh, Tan'im ak Ji'rana dégg nga maanaam Maliki yi nag rahmatullah ñoom fi ñu teg mbir mi rek moom mooy ne ñaar yëpp rot nañ ci sunna maanaam kon du ñu nootal benn ci kaw bi ci des euh, wallahu ta'ala a'lam man qala bil isnad al muttasil fi al kitab li haddathana Ali ibn Abdullah mooy ibn al Madini hayyatul wadiy qala haddathana Sufyan mooy ibn Uyayna an Amr mooy ibn Dinar al Makki an Amr ibn Aws mooy euh, ibn Hudhayfa as-Saqafi at-Ta'ifi summa al-Makkiyu rahimahullahu taala wala maanaam moom ci ñaareelu génération bi la bokk génn àdduna ci anne quatre-vingt-dix yi maanaam laata téeméeréelu at ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu wasallam Abu Bakr radiyallahu anhuma sahaaba Yonent bi sallallahu alayhi wasallam Abu Muhammad dañ koy Abu Usman wala Abu Abdullah al-Madani euh, di doom ci Sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu génn àdduna cinquante-quatrième année wala cinquante-troisième ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu wasallam moom axbarahu daf koo xabaare anna nabiyya nak yonent bi sallallahu alayhi wasallam digal na ko an yurdifa ci mu ànd ci mu àndaale ànd ak Aisha te soxna Aisha radiyallahu anha wa yu'miraha maanaam bi maanaam amaraha ak yu'mira maanaam voilà maanaam mooy jàppale na ko mu umra min at-Tan'im ci Tan'im mu jóge ci at-Tan'im qaala Sufyan ibn Uyayna marra nee na wax na benn yoon am na fu mu waxee ne sametu dégg naa amran muy amr ibn dinar moom mu ne kam sami'tuhu aka bari lu mu ko déggee min amrin ci amr ibn aws voilà maanaam kon hadith bi day tegtale ne euh, li tax imam al-Bukhari indi ko te imam al-Bukhari le fait mu indi baabul euh, umratun baabu baabul umratu tan'im maanaam day tegtale ne moom dafa nootal li nga xam ne moom mooy waxu xanafi yi hmm. ak xanaabila yi rahmatullahi ala al jamii wallahu a'lam xadis bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala dina ko indi waa xadis numéro deux mille neuf cent quatre-vingt-cinq imam Muslim na ko xadis numéro mille deux cent douze imam Abu Dawud na ko xadis numéro mille neuf cent quatre-vingt-quinze imam Tirmidhi na ko xadis numéro neuf cent trente-quatre imam Ibn Maaja na ko xadis numéro deux mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf imam Ahmad na ko xadis numéro mille sept cent cinq mille sept cent neuf ak mille sept cent dix kan ñu gis ne xadis bi ashaabu kutubu sitta ñoom ñoom indi nañ ko moom des imam an-Nasaa'i rahimahullahu al-jamii no qaala bil isnaad al muttasil fi al kitaab la haddathana Muhammad ibn al-Musanna muy Abu Muusa az-Zamin mu ne qaala haddathana Abdul Wahhab ibn Abdul Majid muy ibn as-Salt Abu Muhammad as-Saqafi al-Basri al-Baghdadi ginnaaw mu ne ko Basra rahimahullahu ta'ala mu ne an Habib al-Mu'allim muy Abu Muhammad al-Basri rahimahullahu ta'ala di mawla ci Ma'qil ibn Yasar gën maanaam siiwee ci Habib al-Mu'allim rahimahullahu ta'ala wa Basra an Ata ibn Abi Rabah an Jabir ibn Abdullah al-Ansari radiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ahalla dafa ah, armal wa ashaabahu ak sahabaami radiyallahu anhum bil hajji ci aj walaysa te an nekkuloon ma ahadin ànd ak kenn minhum ci ñoom hadiyun hadiyu ghayra nabi ku dul yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wa talha sayyidina talha ibn ubaydullah radiyallahu anhu bokk ci al mubashiruna bil janna wa kana nekkoon na ali ibn abi talib radiyallahu anhu qadima mu jóge woon min al yaman ci yaman wa ma waaye moom indaale tamit al hadiyu hadiyu bi fa qaala mu daay wax ne ahlaltu man day armal naa min ñim bi ma ci li nga xamante ne la moom la armale bi ci moom laa ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa wa sallam maanaam moom mooy qiraan maanaam wa anna nabiyata yenente bi sallallahu alayhi wa azina bi jox na ndigal li ashaabi ñeer sahaaba mi radiyallahu anhum an yaj'aluha ci ñu def ko umratan umra yatuufu ñu tawaaf bil bayti ci kaaba gi suma topp yu qassiru ñu daal di wàññi seen karaw yi wax yaxillu ñu daal di simmeeku illaa ba mu des man ki nga xamante ne maahu ànd na naag moom al hadiyu hadiyu bi fa qaalu ñu ne ko nantaliku ñu nañ ñu daal di dem kon ilaa nan ca minan wa zakara wa zakaru ah, nantaliku ndax dañuy ndax dañuy dem ilaa minan ci minan wa zakaru te zakaru ahadina kenn ci ñun yaqturu mi ngi toq maanaam mooy eh, li muy tekki moom mooy ne jote ak soxnaam maanaam mën naa ne maanaam mën nay jàppale fa balaxa mu daal di jote annabi yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam ñoom dañ doon mbir mi da leen a jaaxaloon loolu nan la mën a nekkee quoi mm-hmm. ci weeru ak nga daal umra simmeeku ba pare mën a jote ak soxna lépp mën a xew nga mën a ginnaaw nga dem ah loolu yenente bi sallallahu alayhi wasallam daal moom fa qaala mu ko law sta yenente bi sallallahu su ma dëgg ma loon min am rii ci samay mbir mastadbartu doon ma dellu ginnaaw ma maa ah day tut te doonu woon def hadiyu doon mu woon indi waale hadiyu walaw laata bu dul woon an na ne ma yaa ànd naag man al hadiyu hadiyu laa axlaltu gin naa ni kon danaa simmeeku wa an na te ne fekk na Aisha ta soxna Aisha radiyallahu anha xaadat dafa gisoon ay mbërëgam moom kon jotuta umra fa nafakat mu daal di def maanaam ak jaamu yàlla almanasik jaamu yàlla ak yépp kullahaa ñoom ñëpp xayra loolu la annahaa naka moom la mu tafa tawaaful bil bayti ci kaaba gi qaala mu ne fa lamma ba nga xamante ne tahurat laab na wa taafat mu daal di taawa taaf tawaaf kaaba gi maanaam mooy tawaaful ifaada qaalat ci la waxee ne ya rasulallah yow ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam tantaliquna ndax da ngeen di dem yéen ñii bi umratin ci umra wa hajjatin ak wa antaliqu man ma dem rek bil hajji ci ak kese fa amara ci la digalee Abdurrahman ibn Abu Bakr radiyallahu anhu an yakhruja ci mu génn maa ànd ak moom ila Tan'im ca Tan'im lii moo tax imam Bukhari indi hadith bi fa afa tamarat mu daal di umra ba'da al-hajj ginnaaw min zil hajjati ci zil min zil hajjati fii tamit day wane ni mu naa a ah? maanaam day day day day wax ne mënef naa la ah, ci zul maanaam ci ci ci fan yooyu maanaam zul de mën def fi naa umra ginnaaw aj bi loolu dara ayu ci xatta bis yi nga xamante ne ñoom mooy bi ñu summeekoo boo jógee mi nan mën ngaa dem defar say umra na anna Suraqata ibn Malik ibn Jushum radiyallahu anhu maanaam sayyidina Suraqata ibn Malik ibn Jushum radiyallahu anhu euh, saxaaba yonent bi la sallallahu alayhi wasallam moom la moo doon dab ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci gàddaay gi yaba yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam moom moo tuub dugg ci lislaam ci ja ci jamono jooju yonent bi sallallahu alayhi wasallam di di euh, wala seenu Kisra naam moom kon laqiya dafa dajeek annabi yonent bi sallallahu alayhi wasallam wa huwa te moom bil aqaba mu ngi ci jamratul aqaba wa huwa fekk moom yarmiha mi ngi koy sànni fa qaala mu daal ne alakum ndax ñeen la leen haadihi lii xaasatan maanaam ndax yow rek yaa am maanaam def ni ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko laa déedéet bal li fi nekk mooy lil abadi ba faw la sànni jamra yi ba faw lañ ko mën a def maanaam mooy bu ñu paree mën nañuy di dellu si maanaam dellu si mooy ci ñetti fan yi ñetti fan yi dañuy dellu si waat di sànniwaat jamra mu ne ko mu ne ko ba faw la maanaam kon loolu dañuy xam ne kon lool daa bokk ci ko hajj yi xadis bi imaam Bukhari indi woon na xadis numéro mille cinq cent soixante-huit mille cinq cent soixante-dix mille six cent cinquante dina ko indi deux mille cinq cinq sept mille deux cent trente ak sept mille trois cent soixante-sept Muslim indi na ko xadis numéro euh, mille deux cent seize euh, juróomi yoon indi na ko euh, mille deux tamit benn ak mille deux cent dix-huit benn imam Abu Dawud na ko xadis numéro mille sept cent quatre-vingt-cinq ba mille sept cent quatre-vingt-neuf yoo xam ne mille moo ci nekkul